astaghfirullah lii walak mooy maa ngi ñaan yàlla mu jéggal ma man alxasan la <laughs> waaye yàlla na la jéggal yow tamit ci li nga wax ak li nga def waaw ne ko nag innaka law ista law ista'antana a'annaak wa law istarfadtana arfadnaak allah walaw istarshadtana arshadnaak <laughs> bi mu ko waxee loolu mën a ko gis nga boo ñëwoon ci ñun sàkk ñu dimbali la konoonte kon dinañ la dimbali lépp loo fi indi woon bu doon da nga am problème nga ñëwoon diis ñu ko ñoo la ciy gën a taxaw dinañ la ci dimbali te boo bëggoon tamit ñu defal la ay may arfad nekk konoon te kon doon nañ la jox li nga bëgg li nga laaj ndéem borom bi def na mu jàppati te boo ñëwoon ci ñun sàkk ñu gindi la ci li ñu yàlla xamala ko tuur ak gindi la konoon te kon dinañu ko def léegi nee na nag fa tawassama fi fiya an nadam ala ma farrat minni nee na bi ma waxee loon nag mu gis ni vraiment je mooy vraiment affaire yi wax ji mooy mooy man ni ma ñëwee tomb bu bon bi ma waxee ak tamit bu agressif bi ma yor bu agressif bi ii ba pare wax lépp mu waxee nii affaire bi daf maa damm ko wax après nag nee na mu daal di xelmate ko ci man te ne li ma li mu wax noonu ak muslu ci yàlla ak fàttali ko ci yàlla ci yii loo ko ci borom ne yal na ma bi jéggal comme le Seydina Yuusuf waxoon mbokkam yi alayhim salaatu wassalaam <laughs> yaghfirullah lii wa lakum <laughs> yal nañu borom bi jéggal te ñu jéggal man ak yéen ñaan ko te du moom moo def bal dañ koo def mais mu commencé boroom bi yal nañu ma jéggal jéggal leen Allahu akbar neen nag mu daal di xelmat ci man que ne yi ak rëccu quoi mooy bon affaire bi da wax dëgg yàlla moom <laughs> mooy mu ma ma mujj petit quoi nekk ku sew vraiment affaire bi nag <laughs> bi mu seetloo lool ci man xam nga loolu tam euh, mooy euh, xaal bu metti la nit koo xam ne daa ñëwoon ak fugacité ak kii mer kii def lépp mais fekkul te tam defoon loolu di provoquer ngir moom mu réagir ngir mu defante ko moom kooku sedd lool def contraire mel ni li mu ko wax way soppiwu ko dara affaire bi bu bu mooy waa ji après mooy vraiment liñ naan tànk yi day mel ni lu damm lan nañu damm day ndax kersa liñ naan bu doon dërëm seey te bu doon galaas bu doon galaas seey bu doon dërëm réer loolu moo ko mu mu seetlu mu Seydina Hasan radiyallahu seetlu ci man ke ne xelmati ci man ke ne ma rëccu naa li ma wax léegi nag mu dalal ko ci li ma ëppal ci jóge ci man wax ko mu ne ma la tasriba alaykum alyawm yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin ne amul problème du am benn gene buy am <laughs> le Seydina Yuusuf waxoon rek la jëlaat alayhi salatu yal na leen boroom bi jéggal waaw moom mooy ki nga xamante ne mooy aji gën a yërëm après mu ne ma amin ahli shaami ant <laughs> dama yow ndax ci waa Shaam nga bokk parce que daa woon foofu ñoo xamante ni ah problème yi nga xam ne ñoo amoon diggante ci Siffin naa Ali ibn Abi Talib Seydina Muawiya ak saxaaba yi ñu àndaloon ak Seydina Ali tamit ak saxaaba yi mu àndaloon dama defoon bu nekk deux yoo xam ne ñenn ñi dañ doon nekk jàpp ñeneen ñi di wax lu dul noonu ci ñoom waa ji nag lool ci looloo ko virus boobu ko jàppoon mu ne ko ndax ci waa Sham nga bokk nee na ma ko waaw fa qultu naam ma ne ko ah, waaw ci ñoom laa bokk de <laughs> waaw mu ne ko ni nga waxe rek ton bi nga waxe ci laa xelmatee te ne ci ñoom nga jóge ci ñay wax ci ñoom la dul noonu waaye xayaaka <laughs> yal na la yàlla dundal yal na yàlla dundal sa xol dundal la teg la ci lu yiw yal na la jéggal yal na la jooxeel lépp looy def yal na koy borom bi nangu waaw ne ko nag inbasit ilayna fi hawaidik wa ma ya'rudu lak tajiduna 'inda afdali dhannika insha allah allahu akbar <laughs> non lii lii lii lii lii lii c'est extraordinaire c'est extraordinaire billahi ñaanal ko ñaan yu yu yu rëyeen yi ci koo xam ne kat daa ñëw doon ko saaga <laughs> ne ko nag euh, lépp loo am aajo fii Medina gii nga ñëw Sham nga jóge kon Medina gi aajo boo fi am rek hmm? ñëwal ci ñun nga wax na ko ak lépp lu la gaaral loo xam ne du noonu wala loo lu la gaaral nga bëgg am solution wala loo xam ne lu la fi metti la wala yu mel noonu ñëwal ci ñun bu boobaa di ñu fekk insha allah li gine a rafet loo mën a njort ci nit di ñu ko fekk ci ñun ndeem soob na yàlla insha allahu taala léegi nag bi Seydina al-Hasan waxee lii radiyallahu anhu Isaam nee na ma Ibnul Mustaliq mu ne yaa yi man de mu ne fa daqat alayya al-ardu bima rahubat wa wadidtu annaha saaxat bi thumma tasallaltu minhu liwaazaa wa maa ala wajhi al-ardi ahabbu ilayya minhu wa min abii allah gis nga dañ ko wax ba pare nga gis ni li aaya ba continuer looloo xew waaw wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan la ca tegu moo dal moo moo agsi ci ah, isaam mi nee na bi sayyidina alxasan bi ma waxee lii nag ma am kersa goo xam ne radiyallahu anhu fi ma taxaw noonu fi ma nekkoon taxaw jàkkaaroo moom di ko wax wax yu ñaaw yi mu wax ma lii mais suuf si Médina daa mujj xat ci moom suuf si mooy vraiment naan waa ji de mujj ngir mujj nee na ba ma ba ma ma bëggoon sax moom la wolof doon wax ci kàddu yi noonu bu doon galaas bu doon dërëm riir <laughs> mooy ba ma namoon suuf si suuf si daal di may wan na quoi tellement j'étais tellement petit affaire bi xat ci man lool vraiment nee na ginnaaw gi awma lu ma mën a def fexe naa daal ba benn ay inattention am rek ma daal di daal di laqatu tuuti daal di comme yatasallaluuna minub libaasa wax nee ma daal di fexe rek nëbbatu ci lenn bi daal di jékki rek yoor war jàll gisuma bàyyi ba benn na attention am naa ba muy tiir ak ma daal di yooru ndànk rek dem nee waaye xaal bi ma dikke woon ak bi may dem bokkul bi may jóge ci moom gis nga ba mu ba mu man ba mu wax ma lool amatul ci kaw suuf ku ma gi koo xam ne amul yàlla bindul ci kaw suuf koo xam ne yow yow laa gënoon a sopp ko moom dafa mujj li ma wax moo moo mujj moom ak baayam Seydina Ali rajaam yow male ñépp moo leen jotul léegi kon lu aaya bi wax idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim gis nga boo jañee li gën a rafet lu bon li la gaa yi dewees xam nga luy xew fa ida alladi gis nga bu boobaa waa ji nga xam ne sa digganteeg moom noonoo gi moo ko fi indi ah yow moo fi lu bonam mais nag fekk fi lu baax kese noonoo goog day mujj nekk waliyun hamim farandoo koo ne daa tàngi jër ci cofeel gum la du loolu la wax no fexe naa ba yooru waaye wa ma ala wajhi al ard ci kaw suuf si amatul ku doon dox koo xam ne yow laa ginoon a bëgg ko moom ahabbu ilayya ahabba ilayya wa min abi ak baayam sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu jazallahu anna sayyidina al-Hasan billahi huwa sayyid huwa sayyidu waaw kii mooy sibtu rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi kii la hawla wala quwwata léegi mooy léegi ñun comparons ni ñuy doxale est-ce bokk nag lii te lii la maamam doon doxal lii la alxuraan bi ñuy wax sànq loolu lépp du alxuraan la teg daa ngay jikko yi ci ngay wëlbatee xolu noon yi waaw waaye du diiratee waaw ku ma ko dëbbin ma rokkin la ko ku ma ko ku ma ko dóor ma sabañ la ko ndaxte wax yu mel noonook c'est pas waa ji kaddu yu rafet ñoo ko wëlbati ci pas-pas bu bon bi nga xam ne bu ci deewoon foo jaar laa ma xaala dina problème waaw foo jaar dina problème Allahu akbar humul ñii ñooy ñooy ñii ñooy royukaay yi ñii ñooy royukaay yi sahabati rasulillah ahli bayti rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa radiyallahu anhum kon inna alladhina ittaqaw ñi ragal yàlla teet yàlla ida massahum ta'ifun bu leen laalee afdara min ash-shaytan lu baaxul tukkee ci shaytaane tadhakkaru ñu tudd seen borom waaw fàttaliku seen borom fàttaliku seen borom fa idaa hum mubsirun loolu dog loolu ci ñoom daal di leen wan xam daa ñoom clairvoyance kon suuratul Aaraaf ay deux cent kon mooy suñu la kaane yoog suñu bunt baabu maa yaquluhu wa yaf'aluhu xam nga bu njëkk bi dala wax li ngay wax in wa imma yanzaghannaka minash shaytaani nazghun fasta'in dag naan a'udhu billahi al-ali min ash-shaytani rajim ak wala a'udhu billahi min ash-shaytani rajim ak ni nga koy waxe formule boo ko wax waaw bii nag nan ngay def inna alladhina ittaqaw idha massahum ta'un tadhakkaru ñu fàttaliku seen borom tudd seen borom ci seen biir dellu ci moom dellu ci jalaalam jamaalam ak surtout borom bi jalaalam nga bëgg ko moom ngay mooy mi ne woon inna batsha rabbika la shadid mi ne woon wa yuhadhirukum allahu nafsa mi waxoon yooyu yëpp waaw wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid nga fàttaliku loolu tadakkaru ñu fàttaliku loolee fa idaa hum mubsiru loolu dog jax jaxalu saay saay googu iblis ak mboqam yi ñuy def ci yow kon mu ne wa qaala ta'aala al imaam al haafiz an-Nawawi mu tekki beneen laaya mu ne wallaziina idaa fa'aluu faahishatan aw zalamuu anfusahum dhakaru allaha fastaghfaru lidhunubihim fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaa'ika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannaat wa jannaatun tajrii min tahtihaa al-anhaaru xaalidiina fiihaa wa ni'ma ajrul aamiliin kon muy aaya suratu Ali Imran aaya cent trente-cinq al imam al hafiz an-Nawawi jazahu allahu anna xayra voilà est dafa al abwaab yi dafa baax gis nga alquran euh, nit bul nekk ci benn domaine nekk ci nekk ci nekk ci nekk alquran nga fàtte ko wala al fuqaha al muhaddithun fi ñu ne loolu la alquran ak sunna ci la ñuy doxe mooy ñaari tànk yi nga xam ne moom ngay avancer waaw bul nekk ci ay fiq bu fiq fiq suru fiq mahdu boobu ah nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci ba fàtte alquran non dafa war a ànd ak yow dal yi ngay tegtaloo yépp nga koy tiire di gis alquran ni mu ko leerale woon waaw loolu mooy vraiment njàng waaw mais di wax ay idée rek aaya doo ko di dégg loolu baaxul ci xolu koy def loolee waaw kon nag mu ne walladina borom bi nee wa qaala taala bi nga xam ne moo kawete yëgul nee na waaw ah parce que aaya bi daa commencé ca kaw noo da ila wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas walaafiina ani nnaasi wallaahu yuhibbul muhsiniin walladiina idaa fa'aluu faaxishatan aw zalamuu anfusahum dakaruu llaaha fastaghfaruu lidunuubihim wa man yaghfiru dunuuba illaa llaah wa lam yusirruu alaa maa fa'aluu wa an banim jeexe foofu la commencé woon njëkkante leen ci jéggal boo xam ne buy tukkee seen borom ak àjjana koo xamante ne largeur bi mooy asamaan yi suuf dañ koo waajalal ñi nga xam ne ñoo tees seen borom ñi nga xam ne dañuy dépasser ci jamono buy neex waaye jamono yi yu metti yi nga xam ne loolu la leen a dal waaye ñi nga xam ne tamit dañuy muñ di di di nëbb seen muñ te loolu na li Seydina Al Hasan jàngal léegi radiyallahu anhu al-ghayza wal-'aafiina 'ani n-naas di jéggal nit ñi comme nim jéggale Isaam ah, wallahu yuhibbul muhsiniin borom bi daa rafet daa bëgg ñuy rafetal ka Sayyidina al-Hasan radiyallahu anhu walladina léegi nag mu indi suñu gi walladina gaa yi nga xam ne idaa faalu faahisha kay bu dee nag ñoom ñoo def waaw kay buntu bi lum la baabu maa yaqulu wa yafalu man irtakaba man hiya man buntu ana lan lay wax ak lan lay def ki nga xam ne daa def lu yàllay tere mu waroon bi nag li ñu wax la lay walladina waaw gaa yi nga xamante ne ida faalu bu ñu defee faahishatan njombuteef loo faahishatan en arabe buñ ko buñ ko waxee mooy loo xam ne ku ko yëg yëg te ci génn nañu ngeen diw moo tooñ faam saw moo ñoom ñaar ñoo tooñante <laughs> bu ëmb am ca gaa yi di ko ba pare weddiwul ko faaxisa en général ci wàllu sëy la loo xam ne dafa xaraam mais lu ñaaw rek buñ ko defee aw zalamu anfusum wala ñu tooñ seen bopp parce que bokkaat boo def sa bopp ngay tooña ah. waaw këppu boo foogee ne yàlla lay lay wàññi tay nga am problème buñ ko defee zakarullah ñu tudd yàlla kon looy wax maa yaquluhu tudd yàlla waaw ah subhaanallah fastaghfaru kenn saase ñu ñaan njiggal waaw ah, astaghfirullah ay astaghfirullah li ngir mu jéggal leen seen bakkaar yi nga xam ne forfait yiñ comme yi nga xam ne ñu ngi nii di ko def ak yiñ def yu jiitu yeeg yu nëbbu yeeg yu feeñe borom bi nag ne waman yaghfiru dunuba illa borom bi daa bëgg lool jàmm ñëw malgré loo def ci buntam ñaan ko jéggal mu ne waman yaghfiru dunub ana kan mooy jéggale bakkaar yi illa allah ku yàlla moo tax ay sëriñ diw jéggal nañu loolu waxi caaxaan la waaw sëriñ diw da dul jéggale waaw ci loo xam ne ay bàkkaar yoo def yow yow nga faat ay julli ray ay kii joxewoo zakat defoo dara naan sëriñ diw jéggal la sëriñ diw lay jéggal lool sëriñ diw kay lim la mën a jéggal mooy nga yàqal ko mbir wala lool wax ci moom lu dul lool mu jéggal la lool mooy jéggal googu mais kantaa yow waaye yow <laughs> kan mooy jéggale bàkkaar yi illa allah ku dul yàlla walam yusirru te ñële duñu persister nag gi sax ala faalu ci lu ñaaw looleen ñu def di def genre maa tey wa hum ya'lamun fekk ñu ngi xam waaw loolu nag gisoon nañu hadith bi yone saa sam doon wax ci sunanu imam Abu Dawud waaw que ki bu defee bàkkaar ah ñaan yàggal ña ci xol bu sell bu kii walla vraiment rëccu ah daldi ñaan borom bi mu jéggal ko waaye ba kanam nootaat ko saytaan ak mbooloo ya muy ànd ak jamit fa mu ne mu tàbbiwaat ci ñaanal yàlla mu jéggal ko kooku même bu dëkkaleetee bàkkaar bi soixante-dix ans par jour ma asarra man istaghfar waaw waaw walaw aada fi dhanbi sab'ina marra aw kama qaala sallallahu alayhi wa ki nga xamante ne bu defee lu dul noonu jéggalu ñaan borom bu mu jéggalu kooku kenn du ko tudd ku persister ci bàkkaar saa bu dee saa bu ko defee jéggalu borom bi ci xol bu sell même bu dee ne bakkanam dina ko ci delloo ci bis bi juróom-ñaar fukki yoon soixante-dix fois waaw mooy du loo xam dañuy xam ngir tey ne maay def mais dafa am yoo xamante ne dañuy def bàkkaar bi xam nañ ni lii baaxul gan di remords la ñuy am day mel dañ leen dañ leen tënk borom bi ci maaruteem la leen seedaan waaye nag bés dina ñëw mu mu mu dindi leen ci wala nu mu ko soobee rek ñooñ nga xam ne bu ñuy def bàkkaar si dañuy la waajaloon wax naan maa naan naan naan wax yi moom daanaka guddi yu nekk mu fanaan ak jigéen bu ko dagan mais malgré ça mais julli fajar kenn manu ko koo teree def ci jàkka yi <laughs> non foo jaar saay bu amee conquête nii dem soit mu fanaan néegam wala mu fanaan yi fa moom saway lu mu ñàng ñàng ñàng ñàng lu mu fa mën a def ci guddi gi yépp fajar moom foo jaar dina ko julli ji ci jàkk mais kooku en dafa am lumière bu ne ci moom moo tax kooku borom bi da koo bëgg moo tax <laughs> kooku noonu moo tax yeneen saa salaam Seydina Abu Hurayra foog naa tudd nañ ko fii ci Riyad bi dafa ñëw ne hmm? ah waaye yeneen saa salaam nee dañoo ñëw ne yeneen saa salaam mais diw moom daal day julli. waaye ay tojaange rek lay def quoi day nangaw day nangawe nanga yooyu saa saam ne ko non julleem yi dinañ ko tere lool muy def après waaw ñu dem ba ay jamono waa ji sell nekk ku baax ba génn ci yooyu mu ne leen xanaa waxoon naa leen ko gaa ñëw wax ko ko mu ne waxoon naa leen ko ndax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lool nag du day julli rek mu def mu def ko man na nekk noonu boroom man na def bi nga jullee tey ci saase mu takkale la ak mboolem bàkkaar yi nga newee te dootoo ko de di ko xalaatati sax da du ñëwati saxel mais nag loolu tekkul c'est automatique man ngay julli di kii mais dina defi dina ko jaa dina ko tere ji yeneen saa saa ne noonu jullee mi dinañ ko tere loolu dinañ ko ko aaye ji bés waaw kon loolu dafa am solo mooy kooku loolu mu nekk na kooku moom yàllaa ko bëgg malgré mu ngi dëkk ay kabaa'ir parce que jël sa ndox bi ko dugal ci ku la daganut ak tamit di fanaan ak koo xam ne daganu la te du fanaan tëdd noonu rek mooy di sëy comme ni ak couple ñuy ñuy loolu lay liggéey waaw li muy garaaw garaaw garaaw leer gi koy pousser ngir muy dem fajar malgré ça di ko jullee ci mbooloo leer googu ëpp doole lëndëmam googu waaw borom bi nag moo xam li tax mu bàyyee bàyyeegul ko noonu ngir tamit mu nekk ibratan ngir ñun ak ñeneen waaw que ne ahlul maasi yi ñu doom ñun ak suñu mbokk yeeg ñeneen bu ñu gis ñu ñu gën a pire la ñu la jàpp ne yàqu nañu déedéet la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a <laughs> borom bee ko wax loo yeneen saa sallam kulli ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim waxal sama jaam yi nga xam ne ëppal nañ ci seen bopp ndax njombe bakkaar yu rëy yi nga xam ne moom lañ dëkk malgré ça borom bi nee na bu leen désespéré wu ci yërmande yàlla ndax boroomu bi mooy jéggale bakkaar yi moo leen seen allahu akbar ah arja lu ko gine yaakaar lu aaya yooyu kon moo tax ñii même walam yusirru ala ma faalu du ñu ñëw di def ay yëf yi maa tey bu dee am na loo xam ne benn faible bu ñu am ci bàkkaar boobu ba di ko defaat malgré buñ ci nekkee sax ñu ci nekk à l'aise dina am seen biir bu leen di travail vraiment benn remords bu ñuy am wala buñ ci paree vraiment léeg-léeg sax mën nañoo wéet fenn nekk ñoom kese di xalaat ci bàkkaar boobu di jooy mais pourtant bu paree nii bu subaa mel ni dañ ko cee sànniwaat quoi waaw defaat bon je que du ba pare léeg-léeg sax bu dee ku muy ku mu koy defal la wala mbooloo c'est que bon lii moom Euh, lii ñoom vraiment am naa kerse ñu ma ciy gis quoi lii moom baaxul quoi mais teew ga doy saa yow wo ba yow wa yow yow xoola muy yaaram yaaram loo xoola yu mel noonu kooku noonu ñoo ñëpp moo ci gën kii am loolu remords boobu Allahu akbar kon boo defee loo xam ne yàlla bëgg ko looy def borom bi nee na ñi nga xam ne bu ñu defee njoom bu téef am ñaaw ñaawteef wala ñu def bàkkaar tooñ seen bopp zakarullah ndax tudd yàlla en tudd yàlla day dàq day dàq seytaane loolu moom simple la <laughs> que seytaane lëndëm la borom bi leer la boo tuddee turu borom bi leer googu da koy dàq min sharri al waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas waaw boo tuddee yàlla day de laqatu ci zakarullah benn tudd yàlla fastaghfaru man na jaare nag ci istighfar bi ndax turu yàllaa ngi astaghfirullah waaw astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa atubu ilayhi waaw astaghfirullah alazim astaghfirullah astaghfirullah alazim allahumma ighfir li allahumma ighfir lii allahumma maghfiratak waaw yooyu yëpp kon beneen na boobu ba pare li ngay jëf nag wa yaf'alu baabu ma yaqul wa yaf'alu mooy fexe lépp loo xam ne lu lay branché la ci bàkkaar boobu simpeeku ci bu dee àndandoo la ñoon il faut nga pare ngir couper nag ak àndandoo yooyu parce que loolu moo lay tax nga nekk ci israr di continuer di nuur ci bàkkaar environnement bi ngay defee bàkkaar bi bu dee da ngaa bëgg génn ci bàkkaar bi te doo fa jóge doo coupé ñoom doo dagg ak ñoom day jafe loolu moo tax fàttalekul ci buntu tawba ci Riyad bi xadiisu waa ja nga xam ne daa rayoon cent personnes waaw ba demee seeti boroom xam-xam eh, rahib ba waaye ci gàttal ku mujj ko boroom xam-xam ba mu ne ko si am nga tuub kay yow koy mën ngaa <laughs> waaye nag xam nga nooy def foog nga def lenn mooy da ngay jóge gox bi ngay defe kii bi dem feneen gox bi nga doon defe bàkkaar yi di rayaati ndax suuf soof sa jaagi fi mooy loolu en fait environnement boobu détaché ci bàkkaar boobu day jafe demal feneen te noonu la ko yàlla yërëme waaw mooy fokk nga pare bu dee ay àndandoo la nga coupé ñoom bu dee koñ la man ngaa tox toxul toxul boo amee mooy dëkk feneen dëkkil feneen boo amee mooy am beneen kër feneen jaay bi jaayal te jëndi feneen waaw même bu réewul comme fii sa diine moo ëpp doole ay kër yu yaat yoo xam ne boo fa newee mooy yàlla kese ngay newee ndax ñi la wër demal feneen waaw kon lool foog nga def baabu ma yaquluhu wa yaf'aluhu kon jëf walam yusirru bañ di persister ndax lool genre ma ak ak fonto yàlla la waaw ne lii borom bee ko tere nga nekki ba pare saa su nga ñëw di ko def waaw wal iyaadu billah waaw borom bi na nag gis nga ñi mel ni ulaika gaa yooyee joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawee ñu ràngoo jazaa'uhum alhamdulillah seenu pay ëllëg maghfiratun mooy njéggal gi ñu mañaan ma jéggal leen suturaal leen borom bi non seulement lay suturaal jéggal la <laughs> gaa yu bari jàppale ku baax ndeke yaa ngi ci caay caay yu garaaw borom bee la jéggal waaw jéeg gaa mu xamoon mbirum gaa yu am waccu du leen koy gënal de mais borom bi ay way jëlee fadluhul mahd ngir yénag di am ne nangu ak ak maghfiram ci la ñuy taxawee di wax dara de <laughs> sinon suñu lenn bu ko feeñaloon ci gaay gaay récité lépp waaw wal iyaazu billah waaye ulaayka jazaa'uhum kon seenu pay gaayoo yële maghfira mooy njéggalu borom bi suturaak yàlla min rabbihim gu tukkee ci seen borom fii wa jannaatun mu leen di dig nag ëllëg ay aljana tajri yoo xam ne ñu ngay daw min tahtiha ca seen ron al anhaaru dex ya xaalidina fiha fa la ñuy bée béel fa la sax wa ni'ma askay wa ni'ma neex waaw ajrul amilin payut ñi nga xam ne ñoo doon jëfe lii bu leen nekkee ci lu dul noonu def lu dul noonu ndax du ñuy malaaka waaw alayhimu salaatu wassalaam ñu fàtte tudd yàlla ñaan mu suturaal leen jéggal leen ba pare fexe bu ñu mooy bu ñu bu ñu ci loolee ay ay way neex ma ajrul amilin ja'alana al amilina amin kon aaya cent trente cinq ak cent trente six al imaamu Nawawi rahimahullah mu teg ci li nga xam ne nag mooy aaya bu mujj bi allah allahu akbar laa leen di wax nii Allahu akbar mu ne wa qaala ta'aala wa tuubu ila Allahi jamii'an ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihuun aw <laughs> aayu bu gudd la nag mais euh, côté bi la jukki mooy waqul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadribna bi khumurihinna bi khumurihinna ala juyubihinna walyadribna bixumurihinna ala juyubihinna wala yubdiina ziinatahunna illaa libuulatihinna bani mu jeexe hmm? ma may qul lil mu'miniina la njëkkoon wax ñuy sadd seenu xef ah di wattu seen pëy yi après wax jigéen ñi après nag bi mu waxee ñooñ te ñu doon waxal ñooñu gën a sell xol ginnaaw yonent Yàlla mu saar saar ci kaw suuf muy saxaaba yi ci seen gannaaw nag ñépp waaw sadd seenu xef di wattu seen pëy jigéen ñi mu tegal la ci leneen te bu leen di wane seen taar yi lool taxawoon nañ ci yu baax waaw lu dul la ca feeñ wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna seen seen muuraay yi ne ñëw ba ci seen kaw dënn yi bu ñu ko bàyyi noonu di décolleté ko wane na dañoo am ay seins yu kii di paccal wal iyaazu billah yooyu taxawoon nañ ci yées bon ñaaw waaw ngay charmer nit ñee ko jaay loo xamante ne saytaane yëpp di la kawti kawtee ngelawu bon yëpp di la dugg dut bu nekk di tegu ci sa dënn bi wala iyaazu billah ngay jaay cokkos cokkos di jaay biscuit wala iyaazu billah yaa di kàccoor yaa faam wala iyaazu billah te bu wane li nga xam ne mooy seenu taal lu dul seenu boroom kër ak yooyu léegi nag ak bi mu waxee yooyu yëpp dem ba ci kaw mu ne nag léegi nag tuub leen yéen ñëpp bu fi kenn di jàpp ne waaw man moom ça me ñëpp. kan mooy taxaw naan amul lu muy tuub ci yàlla wala yaa billah wa tuubu ila dellu leen ci yàlla tuub leen dellu ci yàlla jami'an mboolem seen kenn génn ci ayyuhal mu'minuuna yéen way ngëm yàlla yi la'allakum bu ko defee tuflihuuna ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di tax waaw kon mooy bakkaar yii téere bii nga xam ne man imaamu Nawawi moom laa leen defaloo defal ko saa bopp defal ko xeet yone saa salaam recensé ci yi nga xamante ne mooy yi ñu aaye wax nañ la boo ñëwee ba tabbi ci nag ci ay aay alquran yu ñuy wan lan ngay wax ak lan ngay def bii nee na wa tuubu tuub leen bàkkaar boo ci nekkee mais nooy def ne da ngay tuub ah ma ne da tuub ilallahi ci yàlla jami'an yéen mbooleem seen ayyuhal mu'minuuna yéen way ngëm yàlla yi laal la'allakum bu ko defee tuflihuna waaw bu ko defee ngeen texe kon nag buñ bëggee texe te mënuñoo tàqale koog bàkkaar mooy nañuy dëkke tuub bu ñu ko defee borom bi nee na moom moom tuub leen te lool lañu jaamu yàlla la tuub jaamu yàlla la waaw amul kenn ku taxaw naan man moom ah non man nag man moom moom damaa dépasser tuub quoi non loolu amul ah ça n'existe pas waaw amul nit koo xamante ne nii dañ naan moom daa daa daa daa daa dépassé tout waaw xanaa gisuñu fi woon yeneen saa salaam ci woppam ah euh, baabu tawba hadith treize bi Seydina Abu Hurayra nee man maa dégg sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min sab'ina marra nee na dégg naa yeneen saa salaam di waat mi nga xam ne soxlawul waat ngir ñu xam ne li mu wax buy wax rek dëgg la mu ne waa ngi waat ci yàlla inni man rasulullah saa salaam astaghfirullah la astaghfirullah tegal ko ba pare waat ba pare daal di koy feddali la waat nee waat te feddali ne damay ñaan sutura ak yàlla wa atubu ilayhi di tuub ci moom fil yawmi ci bés bi aksara lu ëpp min sab'ina marra loo xamante ne nii ëpp na téeméeri yoon te koo koy rasulullahi sallallahu wasallam léegi kon lan nga may wax ay waxi caaxaan yoo xam ne ñu naan bii moom dépassé na loo waaw al al al aghar ibnu yasar al muzani hadisu bi biñ ñu tegoon ci baabu tawba ba mu ne yeneen saa salaam nee na yaa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaa ayyuhan nas tuubu ila allah wastaghfiruhu fa inni atuubu fil yawmi mi'ata marra mu ne nee na yéen nit ñi yeneen saa sam ne yéen nit ñi dee leen tuub ci yàlla te ñaan mu suturaal leen ndax man man damay tuub ci bis bi téeméer waxoon nañ la lim yooyu nag du lim yoo xam ne mooy mafhumul adad la ki ci lay yem déedéet gis nga fee dane aksara lépp min sab'ina marra fii mu ne mi'ata marra saa mooy lool ngir mais yole saa sam doon ëpp na li kon loolu li la bëggoon a wax mooy wa tuubu ilallahi jami'a tuub leen ci yàlla mbooleem seen yéen ñëpp yéen ñëpp jami'an yéen ñëpp ayyuhal mu'minun la'allakum bu ko defee rek bu ngeen koy def tuflihuna di ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di texe kon nag texe gi mooy ñun ni dëkk yooyu bàkkaar mooy di dëkke tuub jeex na voilà mu ngi noonu kon laaye yi yooyu la al imam indi bii di ñëw insha allah ñu gis benn xadis kese la fi indi euh, te mooy li nga xam ne mooy tëj euh, bunt bi nga xam ne moom lañ nekk euh, muy kitaab bi tamit en même temps muy téere al umuurul manhi anha kon bii di ñëw insha allahu taala ñu gis xadis mille huit cent

wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin